farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi sadaqati wal infaaqi wa silati rahim wa tutfi'u al-ghadaba wal khataaya itfaa'a maa'i naari dil ataaya kon sëriñ bi ba léegi radiyallahu anhu mu ñuy wax ci gëneel yooyu mu ne la bari na lool ci loo xamante ne yu saraxe ak di yulli sa Eh, sa alal di ko def ci yoon yu baax yii mu ngi lay wax ci ngëneel yoo yële ba léegi mu ne wa tut fi u te day fay bokku de ci ngëneelam yi day fay moom saraxe ak di dépenser sa alal ci yoonu yàlla ba day far li nga xamante ne day fay meru sànjum borom bi tabaraka wa wal xataaya ak sa yu xaw nga mooy yu ñaaw yi nga xamante ne moom ngay jëf yow jaam bi yooyu da la koy fegal comme ni nga xam ne moom la waxoon ci kaw dañ gisoon ko bi weesu nan la koy fay mu comme ni nga xamante ne nii noonee la ndox di faye naara safaraaw zil ataaya borom borom borom maye yu kawe yi loolee la mooy da koy fay mu ne fa'iluha yajlisu fii dillin laha mu ne fa'iluha yajlisu fii dillin laha qabla qadaa'il xalqi 'azim fadlaha léegi nag li mu wax sànq li sëriñ bi wax radiyallahu anhu ne day fay meru li nga xam ne mooy borom bi waaye day fay day wal xataaya mooy yu ñaaw yi nga xam ne moom la nit kiy def da koy fayal waaw comme li nga xam ne ndox mi noonu lay faye safara waaw borom may yi safara ya dal ci waaye borom bi nga xam ne mooy safaraaw ëllëg bi nga xam ne wala naroon a dal ci ay musiba saraxa yooyu def da koy fay loolu Seydina ki nga xamante ne mooy al imaam at ak al Ibn Maaja dañoo solo jële ci Seydina Anas ibn Malikin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na inna la tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u miitata suu moo tax am ñu ne xataayaa bëri moom lay wax mu ne inna sadaqata dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy sarax la tutfi u day fay ghadabar rabbi li nga xam ne mooy merum borom bi tabaaraka wa taala wa da te dalay jañal miitata suu'i faatu gu ñaaw xam nga li gisoon nañ ko ci yële ñu weesu woon ah voilà am ñu ne xataayaa gi loolu la waaw comme ni nga xam ne neew ne la ndox di faye safaraay borom bi nga xam ne mooy borom may yu kawe yi mu ne faa'iluha yajlisu fi dhillin laha qabla qadaa'il xalqi 'azim fadlaha walla fii lañ jàngoon <laughs> dañu fàtte woon xadiis bële lii mu ne faa'iluha ki nga xam ne mooy def di joxe saraxe di saraxe yajlisu day toog fii dhillin laha ci ker boo xam ne moom la ko borom bi laa di defal muy keru saraxeem boo gële ca lay toog ëllëg qabla qadaa'il xalqi laata borom bi atte ñi nga xam ne mooy jaan yi xam nga yow mal bu ñëpp am ker de yonent bi alay saa saa am na ñu ci lim ne ñooñu dañuy am ker bés bi nga xam ne amul ker lul keram loolu nag loolu nag mu ne kii bokk na ci ki nga xamante ne nii moom day am ker keru saraxeem boo gële mu def laata borom bi di àtte ñi nga xamante ne ñooy jaam yi kon nag azim waay waay màggalal man maa ngi leen di wax man Bamba radiyallahu anhu màggalal fadlaha way gëleelu saraxe loolu al imaam ibn Hibbaan na ko noon al imaam al Haakim an-Naysaabuuri ñoo ko soroo jëla ko ci Seydina Uqbat ibn Aamir radiyallahu ta'ala anhu ndongaloom ci Yonent bi alayhi salaam mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na kullu fii dilli sadaqatihi xatta yaqdi xatta yuqda bayna an-naas mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kullu mri'in nit ku nekk fii dilli sadaqati day nekk ci ronu ci keru li nga xam ne mooy ah, mooy saraxeem yi muy saraxe xattaa ba kera nga xam ne yuqda bayna naas ci la borom bi tabaaraka wa taala ci lañuy ñuy àttee diggante ñi nga xam ne ñooy nit ñi kon nag mu ngi noonu moom la sëriñ bi way nii radiyallahu anhu mu ne waa annaha biha tudaawal marada wa tughfaru mu ne wa annaha te gis nga bokk na ci ngëneelu saraxe biha tudaawal marda dañ ciy faj borom bi da ciy faj wopp yi way feebar yi da leen ciy faj ndax saraxe mën naa teggi wopp gu dal jàmm wa tughfaru te dees nañ jéggale az-zunuba li nga az-zunubu li nga xam ne mooy mooy mooy bàkkaar yi dañ ko ci fara di ko jéggale ni'mat ay waay waay waay nees këy ni'mat ak a baax qarda googu la leble mooy nit ki day def waaye borom bi moo ne man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana ana kan mooy lebal boroom bi leble goo xamante ne nii gu baax la mooy la ngay def boroom bi tabaaraka wa taala moo la koy wutul comme la nga xam ne moom la woon wax allahumma malaaka ba doon wax enti joxal moom si munfiqan ki nga xam ne mooy dépensé xalafa mu waxoon yonent ma alayhi salaatu salaam ne ko mu ne yonent man desan boroom borom nee na anfiq dépenseel unfiq alayk bu ko defee ma woo dépensé ci yow kon nag mu ngi noonu le mu ne tutahhiru almaala wa tadfa'u albala wa kulla amradin wa fiha yujtala mu ne tutahhirul maala moom saraxe day lee day day laabal li nga xam ne mooy alal mu ne tutahhirul maala saraxe day laabal li nga xamante ne mooy alalu jaam bi saraxe wa tadfa'ul bala te bokk na ci ngëneelam yi day fekk li nga xamante ne mooy balaa yi lor yi yooyu yëpp da la koy fegal waaye wa kulla amradin ak bépp feebar amul feebar bu mënu la fekk ndax borom bi mbir mi xam nga boo waxee gars yi naan non mais gars yi oh pour bon yéen oh, oh, saa yi feebar yii nga xamante ne foog nga gisi médecin dañ naan la waa léegi. kan mooy faj yow bu dee dem jullit nga mooy faj est-ce jàpp nga ne yow vaccin bi la médecin bi di cuuj wala li nga xam ne comprimé bi ci boppam mooy faj ah est-ce que loolooy faj wala boroom bi moo def ak faj fa booba bu ko soobee ndax nit jël na loo xam ne day faj lii bopp buy metti kii jël ko boppam wér kii jël ko bopp bi gina a rajaxoo waaw kan mooy faj Allah moom nag ala kulli shay'in qadir moom la moo def ci zakat ci saraxe que ne loolu mën naa faj ay feebar ay wopp voilà ida kunta ta'lamu wa tu'min bi anna allaha ala kulli shay'in qadir fala ajab waaw waaw boo gëmee te xam nga ne yàlla lépp la man loolu lan mu yéem lan moo yéemeeti amul kon nag mu ngi noonu mu ne kon tutahirul ma kon wa kulli amradin day fekk bépp feebar wa fiiha yu ju talaata nekk na ci safara loo xam ne lu ñuy nit loo lan idxaalu xayrin dugal li nga xam ne mooy yiiw wa sururin mu ne idxaalu xayrin wa sururin sabata ala qulubil mu'minina ya fata mu ne bokk na ci liñ ciy nit loo mooy idxaalu xayrin dugal li nga xamante ne mooy yiiw mbégte mooy dugal yiiw wa sururin ak mbégte yoo xam ne sabataa sax nañu ala qulubil mu'minin ci xolu way ngëm yàlla yi yaafataa yow cam si waaw léegi bala ñuy continuer xadis bi mu ne tutahirul maala comme ni nga loolu xadis yonente bi alayhi salaam la comme ni nee ci sax imaam muslim ak ñeneen mu ne yonent bi alei satu saam mu ne innama hiya min awsaaxi nnaas fekk mooy xadis bu gudd boobale rek voilà <laughs> mu doon wax gaaya <laughs> ñoom Seydina eh, al-Fadl ibn Abbas ak mbokkam ma Abdul Muttalib ibn Rabia ibn al benn bu mag ba ah léegi moo leen doon wax bokk na ci mu leen doon wax daal ci gàttal ne leen lii nii mooy inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad sarax sarax zakat ak saraxe loolu daganul ci waa kër Seydina Muhammad alayhi salaam te daganul ci ay ñoñam képp ku nekk shérif lekk zakat dafa xaraam ci yow voilà loolu mooy li gën a dëgër fopp comme ni yonent bi alayhi salaam moo ko wax te mooy mazhabu al ahnaf radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum al hanafiya mooy ne loolu dafa xaraam ak tamit ci maaliki yi ñu bari lañ waaw dafa xaraam ndax yonent bi saa saa boo ne innama hiya gis nga alal yii ñuy génne way way way woomal yi di ko génne loolu daa nekk aw saaxu naas saltee nit ñi la ndax lan da koy da koy da koy setal di ko laabal kon moo tax mu ne woon tutahirul maala setal alax day day setal li nga xamante ne mooy alal kon nag mu ne ah bokk na ci yi nga xam ne moom mooy ay ngëneelam mu ne wa sa'atu wa fiha baraka maalin wal amnu min jami'il mahlaka mu ne bokk na ci ngëneelu saraxe wa sa'atul day yaatul day day yaatul day yaatal wërsëgu jaam bi waaw bokk na ci ngëneelam yi wasaatu rizq day yokk sa wërsëg wa fiihaa bokk na ci ngëneelam yi baraka da ciy def baraka mooy boo saraxee borom bi day barkeel loolu le comme lim la waxoon ca malaaka yi boobale comme ñu ko gisa woon ci jamono yële wallahu taala alam sorwul mu ne kon wa fiihaa baraka maalin mooy barakatu maalin ci la nekk barkeek alal moo tax Iblis naan la bul joxe boo joxee xam nga yoree cinquante euros sa waay